ana yan ñoo yan animal ñoo dagana lekk ak yan animal ñoo daganu la lekk voilà yi dagana lekk duñu ko lim wax nañ sànq ne yi dagan lislaam du taxaw naan ganaar dagan na yàpp kii dagan na ainsi de suite non non parce que loolu doo ci génne noonu mooy comme li ma waxoon sànq mais il suffit ñu ne la yii nii ñooy xaraam yow nag yaa war a xam ne kon yi ñu waxul lu ne lu ñu waxul moo tax yonent ma la saa saam naan zaruni ma taraktu lakum ma taraktukum bàyyi leen maag li ma leen bàyyee bàyyi leen maag li ma leen bàyyee jarul ngeen may laaj laaj yu bari yi voilà ndax nit dina moo la Seydina Omar <laughs> naan <laughs> wala nañ continuer mooy ne nit ki euh, euh, nu tudd boo xamee ne yii nii dañ koo xaraamal léegi yépp yoo xam ne limuñu ko da xam ne lii dafa dagan léegi kon ana yan ñooy animal yi nga xam ne dañoo xaraama lekk premièrement dañ naan la bi ci gën feeñ moom mooy mbaam xuux ndax lan qul innama xarama aleykumul maytatu wa damu wa laxmul xinziiri waxal ne innama dëgg-dëgg li am ba des mooy xur xarama aleykumul maytatu xurrima aleykumul maytatu dañ leen a xaraamal ci li nga xam ne mooy al maytatu dee ak xurrimat aleykumul maytatu waddamu wa laxmul xinziiri mooy kon lekk yàpp mbaam xuux suñu boroom moo ko xaraamal moo tax yàpp porc gélatine de boo ko jëlee dugal ko ci lenn dugal ko ci sa togg wala dugal ko ci sa produit moo xam ay ay ay ay pâtisserie ngay def mais mu am gélatine de porc wala gélatine waaw nañ yem ci porc pour l'instant gélatine de porc bu ci amee mooy ne loolu daganatul xaram naa lekk même fekk mu ngi ciy nekk zéro virgule zéro virgule un mooy ne fekk mu ngi ciy am trace loolu day xaramale kon premier animal bi nga xam ne dafa xaraama lekk mooy lan porc mbaam xuux voilà cochon euh, mooy loolu léegi beneen bi nga xam ne dafa xaraama lekk bi ngeen mooy lépp loo xam ne médd la te médd définir nañ ko léegi mooy lépp loo xamante ne ni bépp animal boo xam ne dañ ko rendi rend wuñ ko ci yoonu sharia mooy rend bi chariat danguwuti ci nanguwu ko te bokk na ci li ñu wax sànq mooy ki la ko rendil moo tax yàpp yi ñuy jaay ci supermarché yi bu dul yàpp yu def xalaal yooyu daganu la lekk ci jullit daganu la lekk yu Carrefour yu Auchan yi Casino yooyu noonu dafa xaraama lekk ndax lan mayta la même bu nee ndax ñoom en plus mooy dañuy assommer affaire yi mooy bu dee ne li ñuy yàpp xa kii animal bi dañ koo assommé wala ñu ñu ko ba mu faatu parce que nee nañ bëgguñu souffrance animale loolu noonu mooy ne yàpp boobu dafa xaraama lekk dañ koo biir ba mu kii ba mu dee loolu noonu dafa xaraama lekk ndax lan mayta la loolu benn la beneen bi mooy loo xam ne dafa dee dee naturel comme yi alxuraan wax ne al munxani al al al mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akal mu ne illa ma zakkaytu bi mu tuddee yooyu yëpp mu ne yii nii yëpp dafa xaraama lekk boo xam ne dafa mbëkkante ba benn bi dee ak yeneen xar bi yu mbëkkante ñu wala yoo xam ne yu gayndee commencé lekk wala segg yi fer animaux féroces si commencé leen lekk jàpp leen matt leen comme ni gayndee matte putu gibier bi ba mu commencé dee nga ñëw Euh, dàq gaynde gi ñëw jël ko loolu mënoo ko lekk walla boo xam ne dafa jóge ci kaw almutaraddiya jóge ci kaw daanu mooy bépp loolu lépp da gis ne dee naturel la walla yenn gayndee ko fa rey wala yu mel noonu yooyu yëpp dañoo xaraama lekk wala mu jekki tëdd nii dee kon beneen façon animal boo xam ne mooy bépp animal boo xam ne médd la dafa xaraama lekk beneen mooy bi ñu nekk nii ci beneen animal boo xam dafa xaraama lekk mooy mbaam mbaam sëf ndax lan suñu xadis bi ñu gis xadis yi ñu fi gis fii ci xadisu xaybar bi yonent bi aleyhi salaatu moo tere keroog li nga xamante ne mooy yàpp mbaam sëf comme niñ ko gise ci xadis yi naha yawma xaybar an akli al-luhumil humuril ahliya moom alayhi salaatu wassalaam kon ñu xam ne kon loolu kon dafa xaraama lan consommer waaye beneen affaire boo xamante ne nii ah, dafa xaraama lekk tamit mooy ah, yàppu yàppu xaj yàppu xaj même bu dee am na benn kii bu ndaw ci maalikee yi ñoo xam ne dañ naan yàpp yàpp xaj ana lan moo ko xaraamal sax mooy duñ mais loolu dafa xaraam loolu dafa xaraama lekk yàppu xaj dafa xaraama lekk ak lépp loo xam ne xam nga yonent mi alei saatu salaam léegi nag bu ñu waxee yooyu léegi nañ ñëw nañ ñëw nag joxe yi nga xam ne ay kii la yoo xam ne ay règle la yoo xam ne boo ko xasee xam mooy léegi suñu lim bi ñuy def dañ koy arrêté nga xam ne léegi lépp loo xamante ni dafa dugg ci lool dañuy xamante ne nii loolu dafa xaraama lekk te mooy lan li yonent bi alayhi salaatu salaam tere te xadiis yooyu ñu ngi ci saxiix yi moo ñoom Seydina Abdullah ibn Abbas ak ñoom Seydina Abdullah ñoom uh, al-Xushani Abu Tha'laba al ñoom seyna Adi ibn Adi ibn Hatim radiyallahu anhu yonent bi aleyhi salaatu salaam naha an akli kulli di naabin min as-sibaa wa an akli kulli di maxlabin min at-tayr loolu mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa xaraamal lekk lépp loo xamante ne ni dafa am lan kulli di naabin min as-sibaa loo xam dafa am ay seel dafa am ay croc mooy bokk na ci animal yi nga xam ne dafa xaraama lekk mooy animaux féroces yi ndeg ment yi bépp ndeg ment dafa xaraama lekk bépp animal boo xam ne ani mooy yàpp lay dunde carnivore yi dañoo xaraama lekk kul an ak li alhamdulilah yonent bi alei xaraamal na lekk kulli di naabin mina siba bépp ndeg animal féroce boo xamante ni dafa am ay croc kon léegi yow xam nga yaay xam ne kon iyeen bukki daf ko am kon dafa xaramale segg dafa xaraama lekk waaye lan gaynde dafa xaraama lekk panthère dafa xaraama lekk gaayoo yépp mooy dañoo xaraama lekk mu ne wa an akli kulli dhi maxlabin min at-tayr yi nga xam ne dañuy am euh, kii griffes yi nga xam ne moom moom la ñuy jàpp kii di ko di ko lekk mooy picc yi nga xamante ne ñoom ay carnivore lañ ay charognard voilà charognard yi nga xamante ne mooy ngan di kii yooyu picc yooyu comme alxadaatu alxidaatu alxadaatu mooy yooyu picc yooyu nga xam ne mën nañoo këf ay ganaar waaw léeg-léeg ñu këf ay njombor yooyu noonu tamit mooy bépp picc bu mel noonu dafa xaraama lekk bépp picc bu mel noonu dafa xaraama lekk waaye bokk na ci yi nga xamante ne dafa xaraama lekk ci animal yi mooy albiraal gisoon nañu tamit alayhi salaatu wassalaam keroog la ko tere comme ni mu ne ci musnadu imaamu ahmad rahmatullahi alayhi na ko noonu euh, te gisoon nañ ne euh, yonent mi alayhi salaatu wassalaam na ko noonu imaam solo woon na ko voilà mu ne moom seri muy xadiis say naa jaabir mu ne xarama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma xaybar anil xumuuri anil xumuuri al insiya wa luxuumil bigaal wa kulli di naabin min as-sibaa wa di maxlabin min at-tayr mu ne kon yonent bi salaam dafa araamal keroog xaybar yi nga xam ne ñoo am seel comme niñ ko xawoon ak lan ak al bi wa luxuumul bigaal ndax bigaal bigaal mooy berkelle bardo nga xam ne dafa dafa dafa doomu fasak mbaam la doomu fas ak mbaam la comme que mbaam dugg na ci da dafa xaraama lekk mooy kon mbir mi day xaraama lekk te yonent bi aleyhi salaatu salaam xaraamal na ko léegi mu am ginnaaw buñ buñ xamee yooyu mu am yeneen façon animal yoo xam ne kon dañ koo xaramal lekk muy bépp animal boo xamante ne ni bépp animal boo xam ne lislaam day day tere ku ko rey comme mbott comme ni nekk ci hadiisu na Abu Dawud bi as-Sijistaani rahmatullah alayhi médecin bi dafa am benn médecin benn waaye dafa ñëw ne yonent mi alayhi salaatu salaam mooy médecin la day faj fajkat la mu ne mu ko doon laaj permission ngir euh, bon utiliser mbott yi ngir def boole ko ci portion yi portion kiiwam yi yi muy faje ci médicament yi yonent mi alayhi salaatu salaam daal di tere ku ko rey ne kenn du ko rey mooy. mooy animal protégé la bépp animal protégé dañuy mooy ndax yow loo xam ne bala nga koo lekk kay foog nga rendi ko ñu tere la nga rendi ko mooy kon lekk ko dafa xaram kay lépp loo xamante ndax animal euh, animal animaux protégés yi ci l'islam dañuy xaramal koo xam ne da koy lekk comme mbott voilà naha rasulullah an akli difda dafa tere ku ko lekk dafa tere an xatli bo xatli def daa ko koo xam ne da koy rey bépp kon lool la lool benn la benn règle la ngoo jàppal kon bépp animal boo xam ne lislaam dalay tere nga rey ko mooy ne animal boobu lekk ko day xaraam ko mbott mu am yeneen façon animal yoo xam ne day xaraam ku ko ku ko lekk mooy lan mooy bépp animal boo xam ne lislaam dafa digale ñu rey ko ndax li muy gaañaate gis nga bële dafa tere ku ko rey ndax animal protégé la bii dafa digal ñu rey ko ndax day gaañaate comme jaan jaan lislaam dala digal même booy julli nga gis ko sa kanam muy dikk jëlal loo xam ne mën nga ko faate fekk fekk da fekk euh, moyoo xibla bi mën nga continuer sa julli après sinon boo ko moyee mooy sa julli bi da nga koy reprendre comme jaan ak yim doon wax ne xam xamsun yi mina fawaasiq yuqtal na fil xilli wal xaram mu ne cinq ngi ci ñi nga xam ne ay fawaasiq faasiq xam nga mooy ku génn mooy ku génn topp la le fait ñoom ñuy loraate moo tax mu ne yooyu noonu mën nañ leen dañ leen même ki nga xam ne al muhrim ki nga xam ne day aj xam nga ki aj bu xasee armal dugg ci aj gi dafa am yoo xam ne dañ ko koy tere mooy dañ koy tere as saydu dañ koy tere mu daal di chasse la chasse dañ ko koy tere mooy du rëbb du rëbb de dañ ko koo tere mais dañ koy tere tamit muy re muy rey kii mais yii nii dañ koy permettre mu rey ko leen moo tax mu ne sab xamsun xamsun la wax wala sabon euh, moo xamatul exactement ndax est-ce que juróom la wax wala set yii nii xadis mu ngi saxiixay ni mu ne yii euh, kii la dañ ko mu ne moom alayhi salaatu wasalaam fawaasiq lañ yuqtal na dees leen di rey euh, imaam kii ayu ndeysaan ibnu daqiq al-aid firi ko firi bu def na shara shara xadis boobu shara bu am solo ci umdatul umdatul bi muy sharaaki téere imaam foofu imaam shara na ko bu doy waar comme ni ko defe foofu rek moom imaam ibn daqiq al iid rahmatullahi alayhi al maliki al maliki shafii rahmatullahi alayhi mooy euh, euh, mooy yooyu mu fa mu boole ci al fa'ratu kaña kaña ak li nga xam ne mooy ay ay janax mooy yooyu lekk leen dafa xarama ah. yooyu lekk leen dafa xaraam kaw ga nag eh, da ngay gis ñuy lekk kaña mais loolu dafa xaraama lekk charia dafa xaraamal ku ko lekk voilà même bu dee gerte xam nga ñenn ñi dañ naan noo parce que bu dee lekkul comme mooy jàllaale ji ñu doon wax non yu kaw ga moom gerte lay lekk ak yooyu premièrement loolu lu ñuy seetaat la même bu dee ci sàq mi la ne mais loolu dafa xaraama lekk moo tax ci fawaasiq yi nga xam ne suñu yonent ma lay saat saam nee na dañ leen même ki xarmaal mën na leen a rey fil xilli foo xamante ne du même du ci xaram bi nga xam ne dañuy tere ku fi rëbb ak ku fi rey yooyu mais nee na foofu dañ koy permettre mu boole ci alxade atu mooy picc mu ñu la doon wax sànq nga xam ne ab ñaar la voilà kon mooy yooyu noonu lépp loo xam ne dañ lay digal alxayatu tamit ci la ak jaan bépp loo xamante ne nii dañ lay digal nga rey ko mooy ne loolu noonu ndax li muy loraate lekk ko dafay xaram kon jàpp nga moo tax euh, euh, ay pâtes de grenouille yooyu animal protégé la gars yi am na ñoo xam ne ñu ko apprécier la ci yenn euh, restaurant yi Euh, benn kii ñu naan des pâtes aujourd'hui menu pâte de grenouille mais loolu dafa xaraama lekk képp jullit loolu dafa xaraama lekk voilà jaan snake dafa xaraama lekk pas snake xam nga taba <laughs> kebab bi dangay nga ñu bind snack bon man nag sama anglais leeru ngeen jéggal ma yéen anglophone yi ngeen jéggal ma lool ndax oh, xaw moom moom moom moom lu yéeme laa ci am naa am naa ñenn ñu ñu waaj a xëm bi ñu déggee may wax lii waaye ngeen jéggal ma ndax dama cee manul daanaka li ma ci xam bariwul prononciation moom li ngeen ma ci faat léegi kon mooy loolu noonu euh, par exemple mooy loolu dafa xaraama lekk léegi mu des mooy animal boo xam ne animal protégé la wala dañ la digal nga rey ko ndax li muy loraate kon kaña yeeg yooyu yépp dafay xaraama lekk léegi ak yi beneen léegi mu des mais ñay nag ñay boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wute ndax dañ ne ñay dafa am naab dafa am affaire bi mooy eh, kii boobu ivoire yooyu braconnier yi di di di tax ñu koy faat ñoom ñu ne loolu moo tax que ne loolu dafa mooy bon mooy wute bi am na ñoom dañu jàpp ne noonu ndax ñay bokku ci ñay bokku ci waaye amaana yi gën a dëgër mooy ne ñay dafa xaraama lekk ndax loolu ndax loolu léegi nag mu des mu des yow yow léegi léegi <coughs> léegi facochère nag non facochère dafa xaraama lekk facochère <coughs> facochère ci ci xabaa is yi la bokk yi nga xam ne ay xabaa is lañ mooy yi nga xam ne dañ leen woowe xabaa is yu nga xam ne dañu salte genre mook mbaamu niroo rek mook mbaam xuux presque benn la mooy fa ko cher dafa xaraama lekk léegi mu des beneen affaire muy bon yow taxawal euh, yow xadis bi nga fi bi ñu nekk nii te dugal ñu fii yépp yonent mi alayhi salaatu salaam dan saxaaba yi radiyallahu anhum dañ ne naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an akli ahliya yeneen insiya ci lekk yàpp mbaam yi nga xam ne ñooy mbaamu kër yi mbaam yi nga xam ne domestique lañ waaw léegi mbaam sauvage nag ah mbaam sauvage moom daganul mbaam sauvage mbaam sauvage mbaam sauvage mooy zèbre non mooy zèbre par exemple zèbre dagan naa lekk zèbre daggan naa lekk Euh, mbaam mbaam mooy mbaam bi nga xam ne mbaam cheval mooy kii la nu tudd bu boo xam ne moom du domestique waaye sauvage la boobu noonu dagan naa lekk bi mu xaraamal mooy xumurul ahliya léegi mu des boo xam ne boo ko seetloo nag naan ah, xaar gis nañu mbaam sëf gis nañ berkelle yow berkelle nga ne mooy lan mais mooy doomu fas ak mbaam ah waa léegi fas nag <laughs> mais fas fas est daganul moom dañ laan la fas fas euh, dafa am wuute mais li gën a dëgër mooy fas dagan naa lekk la viande chevaline dagan naa lekk ah oui fas mi ñuy bayee yor ko suñu kër yi loolu dagan naa lekk waaw waaye dafa am wuute dañ naan la dafa am wuute entre mooy xoolal jàppal rakkis rakkis rakkis tarkiis jàppal euh, mbooloom mooy xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom la ñuy njëkk ndax ñooy lee ñooy ñooy ñoom kullul fuqahaa iyaalun ala abi xanifa la imaam eh, kii doon wax ash-Shaafi'i imaam ash-Shaafi'i rahmatullah alayhi imaam ash-Shaafi'i rahmatullahi alayhi imaam ash-Shaafi'i doon wax ne ba eh, tuddoon nañ ko bu yàggul eh, boroom xam-xamu fiq yépp njabootu imaam Abu Xanifa lañu ndax mooy mooy ki nga xam ne mooy al imaamul a'zam fil bi gën a mooy ki nga xam ne moo moo tracé yoon wi voilà moo tax mu doon wax moom imaam Shaafi'i ne boroom xam-xamu fiqh yépp njabootu imaam Abu Hanifa lañ ñépp ko amal njukkeel voilà Allahu akbar huwa al imaamu an Thaabit al-ma'ruuf bi Abi Hanifata an-Nu'maan radiyallahu taala arda ñoom seen ngir dañu ne lekk yàpp fas dafa xaraam déppal am yi ngay jàpp xanafiya yi rahmatullah alayhi nee nañ lekk yàpp yàpp fas la viande chevaline est haram et illicite quant à euh, ñii euh, maalikee yi rahmatullah alayhi ñu ne ñoom non ñun nag du ñu àgg ci radicalité boobu que mooy li radical mooy ak idée bi radical mooy completement dafa xaram ñu ne ñun duñu àgg ci loolu waaye dañ koo sib Shafi'iyya yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhim ne non non non yi yi ngeen ci wax yéen ñépp yooyu yépp amu ci yàpp fas xar noo seulement xaraamul mais kenn sibu ko dafa dagan dagan na dagan naa lekk léegi ñu ne léegi bu ñu xamee avis yi ñu ne léegi xanafiya yi rahmatullah alayhim yéen mag ñi eh, ñu jox leen seen cër léegi yéen fan ngeen teg seen wax jooju ñu ne mais ñun alxuraan moo ñu wan liy tax que ne liy wan ne yàpp mbaam yàpp fas dafa xaraama lekk waaw ah yéen alxuraan moo leen won lool si si alxuraan moo ñu wax ne affaire bi moo ci lañ xame ne yàpp lekk yàppu këf ki nu mu tuddati eh, mba eh, ah, yàpp yàpp yàpp lan fas yàpp fas lekk yàpp fas dafa dafa lan dafa xaram ñu ne leen léegi yéen wax leen léegi loolu fu ngeen ko teg ñu ne ndax suñu boroom moo ne suñu boroom ci biir aaya bi mu doon wax ne wal xayla wal bighala wal xamiira li tarkabuha wa zina wa yaxluqu ma la ta'lamun mu ne ñun ndax buur yàlla moo ne wal xayla euh, yàpp fas mu ne fas fas wal biraal ak berkel la muy bardo bi ñu waxoon wal xamiira ak mbaam sëf mu ne loolu dama leen koo defal li tarka tarkabuha ngir ngeen koy war wazina ak loo xam ne dangeen koy taar taar seen pour seen taar lu leen di taar loo wa yaxluqu te buur yàlla mooy bind maa laa na loo xam ne xamu ngi ngeen ko ñu ne ñun aaya bi moo ñuy wan ne yàpp fas dafa xaraama lekk ndax lan te bu boobaa euh, dilaalatul iqtiraan daa dëgër fii dilaalatul iqtiraan mooy euh, tegtal boo xam ne li leen boole moo tax mu dëgër ñoom dañ ne parce que dafa am ay conjonction de coordination yu boole affaire ay mbir boole leen ci àtte mooy wa wa wa mooy e e e ñu ne suñu boroom dane wal xay la xa fas wal biraala sa wala wa e le cheval e wal biraala e le bardo wa wal xamiira e lan ñu ne e yooyu moo leen boole ñetti yooyu te le fait ñun xam nañ àtteey biraal xam nañ ko ñun yépp d'accord nañ Seyna Jaabir yow wax nga ko fi léegi keroog radiyallahu anhu comme ni mee ci sunanu imam euh, at-Tirmidhi ak imam Ahmad ci musnadam kuene yonente mi alei satu salaam dafa xaramal keroog yow mu Xaybar biraal li nga xam ne mooy yàpp mbaam sëf no yàpp euh, Euh, berkelle ñun loolu leeroon nañu ak xamir gi mu wax fii ci même xaybar lañ xamee ne tamit dafa xaraam ndax an naada munaadi rasulillahi yawma xaybar anna allaha wa rasulahu yanhayaanikum an luhumi al-humri al-ahliya gu aji woote gi nga xam ne yonente mi alei satu salaam moo ko ne woon demal waxal ma nit ñi jottalil ma leen sama wax mooy këne bu buur yàlla dafa xaraamal lan li nga xam ne mooy euh, ak yonent yonent buur yàlla ak yonentam dañoo xaraamal ci seen kaw li nga xam ne euh, yàppu mbaam yi mbaam kër yi léegi kon ñun lool ñun ñépp ci d'accord du d'accord ngeen yéen waa yéen ñi wuteeg ñun yéen maalikee yi bon même bu dee ne yéen ñu gën jege ci avis surtout yéen Shafi'i yeeg Hanabila yi du d'accord ngeen ci loolu ah d'accord nañ kay que ne yooyu ñaar yooyu dañu xaraam ñu ne waaw léegi ñun suñu question bi lan la. waaw ah, non question bi moom suñu masala bi mooy est-ce que yàpp mbaam mba kii fas dafa dagan naa lekkam déet ñu ne voilà mooy ñun xamoo comme que xam nañu àttee ñaar yi di mbaam sëf ak berkelle li nga xam ne moom mooy suñu question mooy lan fas léegi nag. alhamdulilah ñu fekk ci alxuraan foo xam ne suñu borom da leen faa boole ak ay conjonction de coordination te ñun xanafiya yi ci ñun dilaalatul iqtiraan preuve la ci ñun dilaalatul iqtiraan ci ñun mooy loolu dafa dëgër loolu day wane ne ndax sànq fii aay yi nga xurrimat aleykumul maytatu waddamu wa lahmul xinziiri loolu noonu gis nga wayooyu day wane ne ñoom ñoo bokk àtte te dafa dëgër xurrimat xaraamal nañ ci seen kaw lan almaytatu deret noo médd wal wal damu ak li nga xam ne mooy deret dañuy xam ne ni ni médd xaraame la deret daal di xaraame wa laxmul xinziir yi naka noonu la laxmul xinziir yàpp mbaam sëf daal di non mbaam xuux daal di xaraame ndax way leen boole ci lañ ko xamee kon nag wayooyu nag ñoo nekkaat fii kon nag ci la ñuy xamee ne kon comme que xamoon nañ déeyale que nañu ñu boole ci bi nga xam ne moom lañ bëgg a xam seen seen àtte xamu àtteem xamaguñ ko muy fas ñu boole leen ci même affaire bi ne loolu li tax suñu boroom wax nañu li tax mu bind leen lii koy war wa ziina mu nekk loo xamante ne nii lu ngeen di taar kon nag kon yàpp kon fas kenn du ko lekk c'est pour ngeen ci war ak a def yi ngeen bëgg ak liggéey loo ak yooyu waaye di ko def mu nekk seen taar ndax am ay fas yi yu rafet la yor écurie bu baax waaw gisoon nañ yonente Yàlla Suleymaan voilà alayhi salaatu wassalaam léegi kon ñu ne xanafiya yi kon yéen pare ngeen ñu ne waaw lii daal gis nga fii suñu lii moom xam nga ne moos lu dëgër la alqu yaxu alxuraan moo ñu ko woon ñu ne maalikee yi rahmatullah alayhi est-ce que man ngeen man ngeen ñu may benn affaire ñu ne moo doon lan euh, ci dans dans l'ordre wax dëgg yéen ci waroon a topp yéen ci waroon a topp de waaye euh, dañ leen di ñaan rek dañ leen di ñaan seen àq la bu leen neexee ngeen nañu mayuma la mayuma leen non duñ d'accord suñu rôle moo ñëw suñu tuur la ñun ñooy ñun ñooy défendre suñu avis bu leen neexee ngeen wax ñu lool waaye dañ leen koy ñaan lillaahi wa rasuli te xam nañ ne buñ leen ñaanee ngir lillaahi wa rasuli di ngeen ñu ko may waaw may nañ la ko léegi lan nga bëggoon ñu ne moo li ñu bëgg mooy man de li ma bëggoon mooy nga bàyyi ngeen bàyyi Shafi'i xanaa Hanabila yi daal di indi seen tontu ñoom seeni argument ba pare ndax comme que ñoom ñee ñoo radical mooy kii moo nekk Hanafiya yi dafa dem extrême bële mooy extrême wu dafa xaram parce c'est fini xaraam na xaraam na yàpp fas kenn du ko lekk dafa xaraam fini mu jeex mu am beneen extrémité bi mooy beneen extrémité bi mooy lan mooy këne lan mooy lan mooy këne dafa dagan kon kay mooy opposé wu mbir mi ñaari wax yooyu dafa opposé wu complètement comme que kenn ki joxe na argument am léegi may leen ñu déggu ñële comme que yéen da nga fa mel ni yéen ni ngeen def da ngeen a xaw a nekk ci diggante bi may leen ñaari extrémité yi bu buñ gisee ñaari après yéen seen bos dina gën a sax leer ci suñu xel ñu ne waaw may nañ leen ko ndax yow dañ ñu koo demander lillahi wa rasuli te ñun ku ñu demander lillahi wa rasuli sallallahu alayhi wa sallam ñu may la bu dee loolu lu la ñu ne kon yéen yaa ma'shar al-shafi'iyya euh, wal wal la yéen léegi rahmatullah aleykum yéen lañuy déglu dégg ngeen li seen mag ñi wax xanafiya yi liñ wax dëgër na de yéen lii gis ngeen fii mu ne lii ñu wax nii alquran la ju leer naññ saway léegi mu ne waa baax na ñun dégg nañ leen de léegi laa léegi ah, léegi ana lan mooy seen seeni argument premièrement yéen liy dëgëral seen wax mooy lan ñu ne ñoo ñun ñoom suñuy wax li koy dëgëral dafa leer bismillah ñu ne Seydina Jaabir radiyallahu anhu xadis mu ngi sax imaamul Buxaari rahmatullah alayhi moo ne nahaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam andi na ko ci kitaabu zabaih mu ne nahaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawma xaybara an luxuumil xumuri an luxuumil xumuri wa raxasa fil fil faras yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma wa mu nee na ha Yonent bi dafa tere yawma Xaybar bisu Xaybar an luhuumil humuri dafa tere ci li nga xam ne mooy ñu lekk yàpp yi nga xam ne mooy yàpp ba mbaam eh, eh, mbaam suuf mooy yi gis sànk ba léegi boobu ba léegi ci lañu ne yonent na saa sam Seydina Jaabir nee na dañu koo tere naha yonent na saa sam dafa tere annabiyu sallallahu alayhi wa sallama yawma xaybara an luhumil humr wa raxasa fi luhumil xayli mu daldi permettre ci ñu lekk li nga xam ne mooy mooy yàppu mais <laughs> yàppu fas te ginnaaw bi mu ko permettre gisuñu feneen foo xam ne dafa ñëw ne la ma leen permettre ngeen man koo lekk xaraamal naa ko loolu amaatul kenn déggu ko fi kenn kenn kenn kenn kenn déggu ko fi voilà te am na ci yeneen riwaaya yoo xamante ne ni yeneen riwaaya yoo xam ne di wax ci même même kii bi këne yonent bi alayhi salaam comme ni ko imaam ad-Daaraqutni solo ci sanad boo xam ne imaam al-Haafiz ibn Hajar nee na bu wér bi muy def sharh Sahih imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi Seydina Abdullah ibn Abbaas yëkkati ko ba ci yonent bi alayhi salaam xadiis bu mel ne xadiisu Seydina Jaabir bi mu ne nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an luhuumil humuril ahliya wa amara bi luhuumil xayli lii ko gën a leer ndax war a xasa tem nga ne fi naan lool permission lu ñu permettre lu ne mooy ne jamono jooju dañu xiifoon c'est normal léegi bu leen teree bii comme ñu ko gisoon mu këpp ko kon kay c'est normal ñu këpp cin yëpp mais c'est normal mu daal di leen permettre leneen mais loolu permission kese la woon loolu tekkiwul ne yow affaire bi dëgër la que ne bi dafa dagan ñu ne la waaw xadiis sayna Abdullah ibn Abbas bu nga xam ne imaam al-Hafiz neena ibn Hajar rahmatullah alay bi sanadin qawiyyin sayna Abdullah ibn Abbas yëkkati ko ba ci yonente mi alayhi salaam mu ne naha mooy naha tere na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama an luxumil xumir ahliya wa amara bi luxumil xayri mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa tere keroog dafa tere bokk ci yàppu mbaam sëf après mu daldi wa amara mu digal bi luxumil xayri ñu di lekk nag yàpp li nga xam ne mooy yàpp fas kon kay kon kay gis nga affaire bi gis nga kon loolu la ñu ne kon lii lay leer na kene yenentu la sa amara bi ah, luxumil xayli dafa tere yàpp mbaam sëf mba yàpp kii nu mu tudd euh, nu mu tudd waa ji mbaam mbaam sëf waaw ba pare daldi Euh, euh, euh, permet ba pare digle wa amara bi luhumil xayli mu digle ñu lekk li nga xam ne mooy yàpp fas ñu ne yéen kon léegi loolu rekk mooy seen dalil ñu ne non ba léegi ci ci ci kitaabu ad-dabaa'ih wa saydi imaam al ci baabu luhumil xayli indi na fu benn xadis boo xam ne xadisu sayyidatu Asma bint Abi Bakr boo xam ne radiyallahu taala anhuma boo xam ne day gën a li ñu wax ñu ne loolu mooy la mu ne sayyidatu asma bint abi bakr radiyallahu anhuma moo ne naharna farasan ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fakalna mu eh, nañu farasan aw fas ahdi rasulillah ci jamono yonent mi alayhi salaatu wasallam fakalna ba pare ñu daal di koy lekk nga ne waa mais attends ñoom loolu fin lu saxaabi la amaana yonent mi aleyhi salaatu salaam yëgu ko non non loolu yow gi <laughs> ñun duñu d'accord sa wax ji sa wax ji ah hein loolu moom duñu ko d'accord quoi parce que yow ndekete yow sa wax ji boo ko seetloo ñu daal di xam ne yow ndekete sa affaire bi dese naa dëgër ndax saxaaba yi def nañ kan moo la wan ne loolu est ce masala usuli nga ñuy yóbbu de. umirna aw nuhina qul wa farrajihu rafu ala shuhira umirtu aw lan aw umira fa zaahiru fa zaahiru rafa ala shuhira mooy umir naa bu ab saxaaba ne digal nañ ñu fekk ci jamono yonent mi alayhi salaatu salaam wala nuhi naa dañoo dañoo ñoo tere wala mu mu mu mu centré muy wax benn affaire ab àtte centre ko ne joobu doon nañ ko def jamono yonent mi alayhi salaatu loolu li gën a dëgër mooy ar rafon mooy loo xam ne yonent mi saa saam yëg na ko ndax burul woon ne loolu lañ ci jublu moom saxaaba bi wax loolu amul benn sens mu naan jamono yeneen mi saa saam bu dee ne yonent yëgu ko kon li gën a dëgër mooy ar rafon que ne am ah, zahiri yi ñooy non non non peut-être ça ça peut-être que Seyna Bakar moo leen tere wala naa Omar mais lañ naan loolu bàyyi loolu dafa sori. loolu saxaaba booy jamono yonent mi alayhi salaatu wasalaam ki doon tere xam nañ ko mooy alayhi salaatu bu suñu boroom ne xurrimat aleykumul maytatu loolu xam nañ ne suñu boroom moom moo ñu xaraamal jamono yonent mi alayhi salaatu wasalaam boobu saxaaba ne jamonoom de xaraamal nañu lii kii xaraamal mooy nga ne yàlla ak yonent mi alayhi benn kese la comme niñ gise fii inna allaha wa rasulahu yanhayaanikum an luhumil humuril ahliya kon kon bon loolu leer na quoi lool masala usuliya boobu li ci gën a dëgër mooy li waa jumhuur jamaahir wax këne loolu bu amee umirtu aw nuhiitu jamono yonent mi alayhi salaam wala nuhiina wala muy wax ab àtte daal di koy centré ne loolu jamono yonent mi alayhi dañ ko doon def comme li sayyidatu Asma wax ne naxar naa farasan ala ahdi rasulillah delloo ko jamono yonent mi alayhi salaam ne dañoo rey aw fas fa naa hu ñu lekk ko ñu ne la kon loolu leer na nga ne waaw mais est-ce que mënoo ma gën leeral ma ne la ba léegi xoola imaam ad-Daaraqutni ba léegi rahmatullah dafa soloo ba léegi xadiis eh, bi moom bi mu soloo dane fa akalnaahu nahnu wa ahlu bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam asma mu ne fa akal naa bi ñu rendee fas woowu ci jamono yonente mi alei mu ne ñun ñu lekk ci ak waa këru yonente mi alei satu salaam kon kay loolu kay kay loolu kay leer na loolu kay leer na loolu kay day leer di wane di delloo waxu képp koo xam ne day taxaw naan peut-être yonent mi aleyhi salaatu salaam nag gisu ko woon ko yëgu ko woon ah loolu la dañoo xam ne li tax mu koy delloo ci jamono jooju mooy dafa mën a nekk te ñoom it ñu lekk ci waa këram te tamit waa kër Abu Bakar ni ñu jaxasoo woon ak kër waa kër yonent mi alayhi salaatu salaam nga xam ne ñoo doon ànd Makka mi dina fépp kon loolu day wane ne kon affaire bi loolu kunna naf'alu bu ko saxaaba waxee ala adi nabi loolu day yor attey loo xam ne dañ koy mën a yëkkati ba ci yonent mi alayhi salaatu ndax liy feeñ mooy ne moom gis na ko yëg na ko tataqrir lay doon voilà rawatina mu nekk loo xam ne waa kër Seydina Abu Bakar ak waa kër yonent bi alayhi salaatu waa kër yonent ma alayhi salaatu bopp ak waa kër Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ñoom ñoo ko defandoo ñu ne kon ñun gis nga Shafi'i yi ñun Shafi'i yi xanaa bi lay ñun suñuy dal yi lañ gi léegi eh, ñu ne leen waa léegi waa yéen de léegi nu ngeen di tontoo Hanafi yi ndax tamit loolu la ah. da ngeen di argument ñoom ñun di argument ñu ne <laughs> suñu lii day wane ne xanafiya yi seen dalilul ixtiraan bi ñun da d'accord nañ ne des fois dina dëgër comme li ngeen wax sànk ci xurrimat aleykumul maytatu wad damu wa lahmul ñun d'accord nañ foofu ñun yépp a ne foofu dëgër mais ci yu mel nii dëgërul ndax lii wane ne dëgërul beneen texte la bu ñëw en dehors de aaya bi ngeen yor buy wan ne li ngeen li yéen da ngeen ko doon seet fekk ñu dajale leen foofu mais ñun yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci sunna lañ gis loo xamante ne nii mu ne xadiis seydna abdullah ibn abbas naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an luxumil xumuril ahliya wa amara bi luxumil xayli mu nekk ci inda Daaraqutni ci seyd mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa tere lekk e, mbaam sëf mu daal di digle ñu lekk li nga xamante ne nii mooy yàppu fas kon loolu noonu mooy wane kon yéen seen aaya bële buur yàlla dafa xéewal jim ñu defal mooy fas du lool kese mooy ne dañu koo defal gaa ngir loolu mais man nañu koo lekk mooy tudd ne lii la tekkiwul ne lool kese tax ñu tudd ko ñu bind ko voilà ndax njariñ li ci fas yéen d'accord ngeen fi léegi d'accord ngeen ne fas moom du pour li tarkabuha kese ngir ñu koy war wazina ak taarlu kese du war kese ndax dañ ciy bay di ko liggéey loo ak yooyu muy yenu asqaalakum ila baladin lam takunu baalighi illa bi shaqqil anfus mu leen di yarul seeni bagage di leen ko yóbbul foo xamante ne ni yéen doomu ngeen ko woon accès foofale ndax soriwaay lu dul ne ngeen xaw ngeen coono bu mitti daal di leen ciy dal loolu gis nañ ko li tarkabuha kon xam nañ ne dañuy yenul tamit suñuy mbir di ñu bayal ñu koy utiliser yooyu yëpp ak yeneen mooy ne tamit mën nañ koo lekk talool li koy wane mooy xadiis yi loolu kon ci la ñuy tontoo euh, kon suñu mag ñi que ne yéen xanafiya yi seen loolu euh, dëgërul en plus liñ leen wax dalilul ixtiraan bi dañ leen koy delloo ndax leneen lu ñëw ñun da doon nañ ci d'accord bu doon amuñ beneen tex feneen bu doon xadis ñëwul wala ñu gis leneen feneen loolu doon nañ ci d'accord mais nag dafa am leneen lu ñëw loo xam ne day wane ne kon mbir mi du demee noonu. shukran lakum ya ma'shar ash-shafi'iyya wal hanabila jazakumullahu anil islaami xayran yàlla leen buur yàlla fay quand même ngir waa lislaam fay leen fay bu rëy yéen ak ak xanafiya yi rahmatullah léegi kan moo des ah waa maalikee rahmatullah alayhim jërë ngeen jëf ñu ngi leen di euh, sant di reconnaissant quand ci seen disponibilité ak seen nangu liñ leen ñaanaloon liñ leen ñaanoon ba ngeen may ñu ko yàlla na leen buur yàlla fay léegi dégg nañ li xanafiya yi wax ak fi ñu ko teg rahmatullah alayhi dégg nañ li shafi'iya yi wax ak xanaabila yi ak fi ñu ko teg rahmatullah alayhi léegi yéen euh, kon seen tuur la ndax yéen a ci des ñu ne alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ibadihi allazina istafa euh, imaamihim seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, amma ba'd nahnu ma'shar al ma'shar al malikiyya naqulu ñun dañuy wax ne ñun duñu génn ci dalil yi ngeen indi yi yi ñaari ñaari extrémité yi indi ñu ñun dañuy njëkk a tourner ngir liñu ñu lislaam digal rek ñuy wormaal ñu mag ñuy wormaal ñi ñu mag te yërëm gone yi dañuy wormaal ñi ñu mag muy xanafiya yi rahmatullah alayhi yéen seen dalil yiñ indi gis nañ ko leer na ci alxuraan la dëgg la dañ ciy bàyyi xel waaye nag mënuñ ci bàyyi xel kese bàyyi xadiis yee nga xam ne quand même dañu dëgër te ñu nekk sax imaamul Buxaari rahmatullah ci càllale yu dëgër mënuñ leen fi yi wane ne effectivement lekk fas saxaaba yi radiyallahu doon nañ lekk fas te yonent ma saam saam joxe na ci permission ah digle na ko sax sauf que ñun comme ni règle bi wax al jamu awla min al dajale moo gën nga jëfe benn dalil bàyyi beneen bi ñaari dalil yoo xam ne ci biti dañu mel ni lu contradictoire ndax waxu Hanafiya yeeg euh, Shafi'iyya yi ak xanaa Hanabila yi rahmatullah dafa contradictoire ñii nee nañ dañ koy lekk ñii ne dafa xaraama lekk loolu moom dafa contradictoire te ku nekk ci danga koo am foo ko teg léegi ñun nag on va faire on de de de de réconcilier les deux parties waaw ba nga xam ne dinañ jëfe ñaari dalil yépp ñaari ñaari texte yépp te duñ leen duñ ci neenal benn ñu ne waaw léegi nu ngeen koy defe ñu ne euh, euh, moom lañuy ñëw nii mooy ne duñu ne kon bu boobaa dafa xaram comme li Hanafi yi wax ndax xadiis yi dañuy war ne xaraam waaye tamit duñu neenal li xanafiya yi wax ak dalilul ixtiraan bi ñu utiliser quand li boroom bi wax li tarkabuha wa zina quand même dafa leer te boole wal xayla wal bighala wal xamira boole yooyu quand yooyu du lu ñu mën a neenal noonu kon ni ñuy def mooy dañuy nekk wasatan te bu boobaa ni ñuy def mooy kon dañ naan daf dañ koo sib mooy dañ koo sib mooy lan boo gisee yàpp leneen walla beneen lekk boo mën a lekk lekkal nga bàyyi fi yàppu fas bi waaye ngir ngir ngir ngir al ixtiyaat ak tamit ak lan riayatul surtout non riayatul xilaaf voilà loolu laa bëggoon a di sàmmook wuute al aji wuute ji muy xanafiya yi rahmatullah alayhi ndax ay boroom xam-xam lañ yoo xam ne fu leer lañuy teg seen wax même bu dee ne fii seen wax ji xaw naa dese dëgër noonu waaye ngir nga sàmmoonteeg wax boobu boo gisee leneen lool lekk lu dul yàpp fas lekkal leneen comme boo gisee yàpp bëy walla yàpp euh, kéwél wala yàpp euh, girafe lekkal ci yooyu wala yàpp xar te nga bàyyi fi yàpp fas bi mais nag bu dee ne yow loolu ñu la wax doyu la mais nga ñëw ba lekk ci bu boobaa nag duñ ne tamit li nga def xaraam na de non dañ naan li nga lekk dañ koo sib kese lool la dañ koo sib di tekki léegi yéen ñépp jërë ngeen jëf maasha allahu jazakumullahu waxaat liñ waxoon anil islaami xayra yàlla leen buur yàlla fay yiw waaye léegi ana lan moo gën dëgër ci wax yi dañ naan la insha allahu taala li gën dëgër mooy waxu xanafiya non shafi'iyya yeeg xanaabila yi rahmatullah alayhim ndax lan seen xadiis yi dafa leer te li ñu wax mooy dëgg mooy dalilu iqtiraan bi fële dëgërul li xanafiya yi kii ndax lu tax ndax mooy xadiis yee ko wane wa amara bi umur bi luxumil xay lool kay leer na yonent ma alayhi salaam digle ñu lekk li nga xam ne mooy yàpp fas lool kay lool kay leer na ndax bu doon ne dafa xaraam may doon na ko tere doon na ko tere bu doon ne dafa nekk loo xamante ni nii ne loolu dafa xaraama lekk kononte kon yonent bi alayhi salaatu wasallam lu muy def mais da koy xaraamal mais du ne nit ñi du ne saxaaba yi la radiyallahu bu leen lekk ci yàppu euh, euh, bu leen lekk ci yàpp yàpp yàpp euh, ji nu mu man lu ma koy fàttatul daal mbaam sëf du leen ne bu leen ko lekk ba pare après ba pare mu ñëw naan leen euh, ba pare di leen di leen ñuy lekk alternative loo xamante nii dafa xaram konoon te kon du ko def kon ci la ñuy xama ne ah mbir la te yéen te li koy wane loolu li koy gine kii mooy gis nga euh, kii boobu suuratu nax li la wàccu loon la nekk fa la nekk aay bi bi mu naan da aay bi na ne walakum fiihaa jamaalun wal an'aama xalaqahaa lakum fiihaa dif'un wa manaafi'u wa minhaa ta'kuluun wa lakum fiihaa jamaalun hiina turiihuuna wa hiina tasrahuuna wa hiina tasrahuun wa tahmilu athqaalakum ilaa baladin lam takuunuu baalighiihi illaa bi shiqqil anfusi inna rabbakum lara'uufun rahiim après nag mu door jeeteg wal xayla wal bigaala wal hamiira li tarkabuuhaa wa ziina mu ne wal xayla wal bigaala wal xamiira li tarkabuha wa zina wa yaxluqu ma la taalamuun léegi loolu la wax ñu ne waa suuratul naxli moom ban ban saaru fan la Makka la alors que lii nii mooy saar bi saaru Makka la Makka la wàcc alors que wal bi mu naan wa raxasa fil xayli loolu xaybar la woon ak wa amara di Seydina Abdullah ibn baas ne mu digle tere yàpp mbaam xuux mbàpp mbaam sër ba pare digle li nga xam ne mooy yàpp ki euh, fas mais loolu Medina la <laughs> te yonent mi alei satu ay jëfam dañuy jàpp li mujjee jàpp li mujjee moom la ñuy jàpp kon lii day wane ne kon li nga xam ne tarjeex bi mooy li nga xam ne mooy waxu Shafi'i yi ak bi lay mooy li gën a dëgër loolu mooy lan mooy lekk yàppu fas lu dagan la insha allah loolu mooy li gën a dëgër wallahu taala alam